أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم mbooloo mi. waaleykum salaam wa rahmatullah. sante suñu borom subhaanahu wa taala julli ci ndawam muy sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ah, ñu dellu kon ñëwaat ci résumé min adillatil ahkam bu al ibn hajar rahimahullah ci bi weesu nag gisoon nañu jeexaloon nañ taxrij bi bi awnillahi wa minnatihi ak sharabaat kon tey mu des comme ni mu doon demee ci ordre bi ci euh, ordre bi mu doon topp ci masaa'il yi muy masala yi nga xam ne ñoo jëm ci wàll kuy sàkku xam-xam ak ku koy joxe après yooyu li ci tegu woon mooy masa <coughs> masala fiqhiyya yi nga xam ne mooy yi ñu concerné suñu pratique quotidienne lan lañu ñu xadiis bi indi loo xam ne dañ ko war a jëfe ginnaaw loolu muy ñu jëm ci affaire usul ak qawaidul fiqhiyya yi nga xam ne loolu nag dalay may nga xam règle yi nga xam ne boo déggatee waxu boroom xam-xam rahmatullah alayhi nga bañ a gaaw rek tëb ne waxu kii li wax te du ko fen nga xam fan la ñuy delloo àtte yi ak règle yi nan lañ leen di appliquer bu nekk ak kaawam kon nag ci ñett yooyu kon bi ci njëkk tey moom la ñuy gis insha allah muy li jëm ci tegginu xam-xam d'une manière générale léegi nag ci biir mooy ci koy joxe tegginu kuy joxe xam-xam ak tamit kiy jël xam-xam dafa am ay benn genre ak discipline boo xam ne il faut non seulement ci kiy jàng si mel noonu mais kiy jàngal tamit mel noonu léegi nag xadiis yi ñu gisoon euh, muy xadiis quatorze bi ba xadiis vingt ba vingt bi yooyu lañ defoon taxriij bi insha allah yooyu la ñuy gis masala yi nga xam ne ñoo ci aaju ci wàllu woowu kon xadiis bu njëkk bi pour wax ko lu gën a gaaw kon alxaafiz rahimahullah dane baabul aaniya mooy baab mooy baabul aaniya mooy buntu ndab yi mu ne an Xudayfa ibn al-Yamaani ta'ala anhuma annahu qaala mu ne an jële nañ ci Xudayfa muy Xudayfa noonu la tudd ibn al di doomu ku ñu naan al-Yamaan radiya yal na yàlla gërëm yal na kontaan anhuma ci ñoom ñaar muy Xudayfa ak baayam ndax ñoom ñaar ñëpp ay saxaabi lañu woon radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom ne mu ne nee na qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam mu ne laa tashrabu bu leen naan fii aaniyati dhahabi wal fidda bu leen laa tashrabu bu leen naan fii aaniyati dhahabi ci ndabu xaalis al fidda mooy xaalis ak zahabi wal fidda zahab mooy euh, la tashrabu bu leen naan fi aniyati zahabi ci ndabu or wal fiddati ak xaalis mu ne wala taakulu te bu leen lekk fii sihaafiha ci assiette yooyu tamit mooy assiette boo xam ne soit mu nekk en or wala mu nekk en argent mu ne fa innaha lahum fi dunya ndax loolu dafa nekk pour ñoom mu yéeféer yi la ci jublu mooy ñi gëmul yàlla rek fi dunyaa ci àddina bu jege gii bu doyadi gii walakum ñeen leen yéen ñi gëm yàlla fil aaxirati ci alaaxira mu ne muttafaqun alayhi eh, imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima ñoo ko solo beneen xadiis bi ci tegu woon muy xadiisu yaay ummu salama <coughs> mu ne wa an ummi salamata radiyallahu taala anha mu ne mu ngi jële ci yaay ummu salama mooy Hind bint Abi Umayya noonu la tuddoon loolu yëpp dinañ ci dikk insha allah comme ni ñu ko dige woon ci parti bi mujj bi insha allah mu ne moom nag Ummu Salama bi moo gën siiw radiyallahu ta'ala noonu la gën a siiwee ko turam mu ne annaha moom de qaalat nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu nee na alladi ki nga xam ne yashrabu day naan fii inaay fii aniyatil fii inaay fiddati ci ndabu argent mooy xaalis innama li am ba des mooy yu jarjiru day gurguri di di daw kom ni muy naane noonu bruit bi muy def ci buy naan mu ne noonu lay def naara jahannama safaraaw jahannam yal nañ ci yàlla musal muttafaqun alayhi mu ne tamit imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo kon ñaari xadiis yooyu ñoo bokkoon groupe boo xam ne da doon wax ci ahkaamu aniyati zahabi wal fidda loolu moo nekkoon titre bi mooy attey ndabu or ak xaalis est-ce dagana jëfandiku loola wala déet loolu mu ngi ñëw ci masala fiqh yi insha allah mais fii li jëm ci wàllu tegginu xam-xam yu concerne ñaari xadiis yooyu Euh, ñaari hadith yooyu masala yooyu cinq lañu woon defee euh, <coughs> gisoo gisoon nañ ci hadith euh, group hadith ba bunt bu mujj bu bu wees woon baabul miyaa yeneen bi sallallahu alayhi wasallam gisoon nañ ci façon njàngale yi muy jàngale mooy day joxe loo xam ne day joxe par chiffre ne lii uhillat lanaa maytataan daganal nañu ñaari néeg bi nga xam ne yow boo nee boo xasee jàpp lool nga lim benn bi xamoo bi ci des nga xam ne da ngaa mooy ne boog da nga koo fàtte mu leer na ne daal ñaar la yoo xam ne xam naa ko masala yi tamit yooyu la mooy boo takkee ñaata la yi yiñ gisoon ci xadiis yi di nga xam ne en tout xam naa ne cinq lañ léegi bu may répertorier li ma jot a jàpp ma gis ne matul ma xam ne kat am na bu des ma seeti ko loolu mooy njariñ li moo taxit loolu muy méthode boo xam ne tamit l'islam da koy utiliser kon cinq masala masail moo aaju woon ci wàllu xam-xam tegginu xam-xam ci ñaari hadith yi ñu jàng leen ah bi ci njëkk mooy dañuy gis ne mooy hadith euh, kii euh, masala bi ci njëkk mooy ne nit ku nekk dafa am ñoo xam ne noonu la ñu war a jëfa euh, moom mais selon moom mooy kan est-ce ku xam la est-ce ku xamul la ndax tamit mënoo jëflanteeg nit ñi yemale ñëpp ci benn pied d'égalité ne ñoom ñëpp a yem affaire bi daal ñëpp ko war a xam amul benn ay excuse waaw loolu am na côté yoo xam ne moom dëgg la amul excuse mais nag du tout le temps loolu di dox léegi nag nit ku nekk mooy kiy jàngale tamit war na xam. façon nit ñi nga xam ne ñooy présenté wu ci kanamam yan façon nit lañ est-ce que kii koo xam ne la yàggut bu dee par exemple ci daayira bi est-ce que ku yàgg ñëw la ak koo xam ne day door a ñëw est-ce que ni ñuy jëflante kii door a ñëw xamagul règle yi xëy na mu ngi door a yàlla nga koy door a baaxe muy fekk jataayu xam-xam est-ce que kooku da nga koy yemale ki nga xam ne moom douze ans wala cinq ans mu ngi fi déedéet loolu nag ci hadis bi ñu ngi gis ne euh, Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne bu ngeen ko ci taxrij bi dañ ne woon monsieur le maire muy dixqaan dafa ñëw indil ko ndab dafa laaj dafa sàkku ndox mu indil ko ndox boo xam ne da koo def ci récipient boo xam ne récipient xaalis la o mu jël ko xaañ ko nga gis ne ni mu doxaleeg moom assistance bi dañoo jaaxle woon après mu expliquer leen ne bu ngeen gisee ma def ko dafa fekk ne tere naa ko benn ñaa benn yoon ba ñaari yoon nee naa ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam day tere ndab yu mel nii mu ma ci mu ma mu mu tay ko indiwaat nga gis ne kon kooku lan la lan la jëflanteeg moom ci tartar ak tàng ak tàngoor ndax kii dafa xam ba pare di tay taylu kuy tay taylu nag ni ñuy jëflanteeg yow bokkul ak ci nga xam ne xamul comme exemple xadiis bi ñu gisoon ci xadiis Seydina Anas ci baabul miyaa radiyallahu ta'ala anhu muy kaw kaw bi nga xam ne dafa ñëwoon saw ci jàkka ji kooku nan la ñuy xamee ne moom xamul li mu ñëw julli ba pare julli julli ba pare yëg yëkkati loxo yi ci kaw ne yàlla na yàlla nag ma yërëm maag Muhammad te bul yërëm keneen après maag moom bu ñu bul yërëm keneen ku dul maag moom. loolu da ngay bu ko moo tax yeneen saa salaam ni ñu ko déggee ne ko ne ko ne ko yow xatal nga lu yaatu mooy yërmande yàlla ji nga xam ne yàlla nee na rahmati wasi'at kulla shay sama sama sama inna rahmati sama sama yërmande dafa dafa daj lépp moom mun bëgg ko xatal ci moom ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek loolu bi mu waxee loolu rek da ngay gis ne kii xamul moo tax bi mu defee loolu ba pare jóg di sawi ñu nar koo pam ci pam ci daal daal di koy saax saaxee yonent bi sallallahu ngeen bàyyi ko ndax xam ne ne kii moom foofu la toll te ci ab kaw kaw la mu ngi dóoru ñëw xamagul l'islam xamagul ni mu kooku dafa wuteeg waa ji kii moom dafa dañ ko koo wax ba pare même bu dee du jullit mais wax nañ ko règle yi ne ko lii dañ koy tere lii dañ koy nan kon nag moo tax mu doxaleeg lii nga gis ne tamit bu kenn jàpp ne waaye moom c'est que c'est que moom dafa tàng quoi moom moom mooy deux muy gëddaat mais dangay ngay seet ki muy gëdd mooy kan xam nga du gis kuy dóor a ñëw tey mu koy gëdd da ngay gis léeg ñu ñëw comme daara ji ñëpp xam nañ règle yi mooy ne ay question ba lañ koo def mooy cours bi jeex mooy waxtaan bi jeex kuy dóor ñëw man na bañ a xam lool mm-hmm. jekki ñu wax leen rek mu ne moom day laaj xam nga koog buñ ne ko oh non xoolal fii nag bu fi a ah. xaaral bañ pare non dañ koy bàyyi mu wax ba pare ñu ne ko waaw règle bi sax doonu lool lool mooy question yi dañ doon xaar après rek comme que mais dañ lay tontu pour loolu mais bu dee keneen dañ naa ko eh mën ngaa téye sa question ba ci kanam ndax loolu xam na ko moom kon nag ñu gis ne règle yi kon kon lool mooy premier masala boo xamante ne ni dañ koy jàng ci xadiisu Seydina Xudayfa radiyallahu ta'ala anhu ni nga xam ne moom la jëf jëflante ak Dihqaan boobu di meeru euh, euh, Madayin foofu la nekkoon capitalu l'empire perse bi ñu tegu mooy ne ki nga xamante ne nag mooy jàngale cette fois ci mooy kiy jàngale tamit ba léegi moom dafa war a nekk nit koo xam ne buy jàngale tamit du yem rek ci ay paroles de sagesse ay parole de sagesse rek suba ngoon guddeeg bëccëg yow nit ñi daal dinañ wax rafet na moom kay masha Allah mais yow de toute façon jëf boo ñibbee amooloo jëfe mooy ne waaw moom moom dina kii suñu idée yii dina baax kenn waxu na ne loolu dafa bon mais tamit mënuñoo ab ab ab ab njàngale diine manu manu lalu ci loolu mooy ne il faut ñu naan la lii dafa xaraam lii nii dafa dafa dafa dagan wala lii dañ koo digle lii dañ koo tere bu ko defee yow nga xam fan ngay teg sa tànk ndax tamit. Euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yàlla dana ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan mooy ne da woote non seulement yem ci ay ay ay ay xikma xikma woo mooy ne duñ ne rek parole de sagesse baaxul non waxuñ loolu mais tamit mënuñoo téye tenir ab daara ci ay idées yu rafet rek teg ci noonu ba pare après seen julli yi sax xamul ni ñuy jullee buñ jógee di jëflanteeg nit ñi seen jëflanteeg nit ñi baaxul ba pare jàpp ni ñoo sut ñëpp nag ndax ñoom ci idées yi lañ nekk nit ñi ñoom ñoo nekk ci pratique bi <laughs> déedéet loolu nag ndax loolu dafa bari mooy boo xoolee suñ àddina bi léegi daanaka da ngay gis conférence yoo xam ne dañ ciy dem daanaka yow yow boo dul boo ràññeewul loolu après yow da naan est man jar na may demati benn conférence l'idéologie de kii de sur tel yu mel noonu rek la ñuy waxtaane mondialisation mondialisation démocratie de yooyu rek lañuy ñuy waxtaane ba pare mu nekk affaire diine rek saa suñ demee ci loolu rek la ñuy waxtaane léeg-léeg sax mooy tax ñu faat waxtu yi ba pare jàpp ne ñu ngi liggéeyal diine mooy nag leen a waroon a wax waaw ñu ngi wax ci mondialisation mais nag julli nag dañ koo digle kon nag julli jot na dañuy jóg julli kon loolu mooy loolu fan ndax euh, moo tax euh, Seydina Xudayfa radiyallahu anhu loolu la def da ne affaire bi lii la yonent bi sallallahu lim leen jàngal ne bu leen utiliser façon dab yi mooy ne loolu dangay ngay gis ne dañ lay xupp ci boo ko utiliser li la nar xaar bu la yàlla jéggalul dara luy tax yow kenn du la dimbali jaaru fa mooy il faut nga dugg fi mu wax par force loolu nga gis ne nga xam ne kon lii dama koo war mooy moytu moo tax mu ne euh, ndax ñoom dafa nekk ci deuxième xadiisu yaay Ummu Salama bi mu ne innama yu jar jiru fii batnihi naara na mais conférence yoo xam ne wala waxtaanu diine yoo xam ne kenn bi ci wax safara ndax jàpp nañ ne non loolu nag moom su woo woo woo les députés les les les kii diplomates di waxi safara moom. nga dañuy wax safara après xanaa ñoom bokkuñ ci ñi war a moytu safara ñoom ñépp ci yépp ñoom sax xanaa sax ñoom lañ ko gën a war a wax ndax ñoom ñoo jiite nit ñi kon nag yooyu lu am solo la nga xam ne bokk na tamit li ñuy jànge ci hadis bi ci wàllu masala yooyu ah, bi ci tegu muy troisième bi mooy ne kuy jàngale tamit boo tuddee ne lii dañ koo tere mooy da ngaa war a joxe tamit conséquences yi nga xam ne tere gi pas tout le temps du loo xam ne forcément chaque jour mu koy joxe mais conséquences su ku def tere gi fan nga jëm xam nga yonent bi sallam dane lan moo la ciy fekk mooy bu ko defee yow nga xam les conséquences de tes actes mooy yow yi ngay poser sa acte yi ngay poser fan na la jëmee ndax dane boo naanee ku naan ki nga xam ne day naan ci lii mooy fan lay mujje innama yujarjiru fii batni naara jahannam loolu nag du tout le temps lañ koy wax mooy ne léeg-léeg moom da ngay gis charian sax léeg-léeg dalay wax nii rek ndax tamit benn affaire la boo xam ne euh, sayyidina Muhammad Mustafa euh, moom bari na lu mu koy fàttali mooy ne soxlawuñ mooy ne diine ji jullit bu ne daa am préalable boo war a demee loo xam ne moom mooy ne bu mooy ne mbir yi bu dara bu yàlla ne lii dagan na lii xaraam na li ngay njëkk def mooy yow cause bi ngay cause bi njëkk mooy lan yàllaa ko digle wala moo ko tere nekkul di xool est-ce que c'est wala fan la tegu loolu après la te tamit loolu ciy jàngale da koo war a miinal tamit ay taalibe bu dee miinuñu ko mooy lu ñu indi rek après moom mu jël euh, xelam teg di xool ana fan la tegu après boo ko waxee mu xool est-ce que d'accord na xelam est-ce que yanu na maanaa wala yanuwul maanaa loolu moo tax ñu bari nga xam ne ñoom daanaka ay aqlaani yuuna lañ mooy ñoom lu ñëw rek ñu ne ñoom est-ce que yenu na maanaam yanuwul maanaam mel ni yow yow yow yàlla di wax nga naan ko est lii la nga naan est-ce yenu na maanaam wu maanaam xam nga loolu mooy ñàkku teggin boo xam ne amul fu mu commencé amul fu mu yem mooy ne tamit kiy jàngale tamit dafa war a tàmmal kon ay taalibeem que bu yàlla ne lii la ñu ne ko lii la ba loolu sax ci ñoom après nag mu leen di jàngal ne leen nag am na nag ay sagesse yu nekk ci ginnaaw mu tere lii mais du loolu mooy principe bi ñëpp yi départ mooy il faut ñu xam sagesse bi dooru gëm ndax tamit boo gisee euh, saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ñoom noonu lañ doon doxale Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala lan la waxoon ñu nee ko Isra ak Mi'raj dane ndax wa ndax biñ ko ñëwee di ko nettali naan ko sa waa ji de waxatin moom soxlawul est yenu na xelam yenuwul xel maanaam déet est moo ko wax rek que ci sox moom moo ko ci soxal moo ko wax kon dëgg la mu jeex moo taxit xool moo taxit ñu raw ni comme que ñun dañuy yor suñuy xel te xelum doomu aadama ak ñun sax selon ñun ni ñu toll ni muy wutee ak tamit ñu mu suufee mooy ne bu dee da ngaa bëgg bala ngaa gëm dara xalaat ko mooy dangay dugg ci ay giraawaale yoo xamante ni génn ci dootu la yomb kon loolu mooy troisième ala bi bi ci tegu muy quatrième bi mooy ne tamit nit ku nekk sëriñ ak taalibe ñoo ci mooy nit ñi da nga leen di teg wàcce seen wàccu wàcc mm-hmm. manuñu tamit ñëw kom li ñu bari foofu ñoom yaakaar yaakaar nañ ne pour wan ne ñoom ñoom ñoom ndax dañuy gis ñenn ñoo xam ne dañuy ëppal ci côté seen sëriñ yi ñoom nag pour dàq loolu wane ne ñoom d'accorduñ ci loolu wala ñoom duñu ko def même koo xamante ne sax dañ ko war a màggal dañ koy wàcc suuf ngir wan ne voilà man comme moom li muy bañ mu ngi tàdduwaat ci li gën a yées nga gis même bu dee kilifa sax léeg-léeg nii bu jaar yoon sax duñ ko ko nuyu te ko nii nii sànni ko loxo ni nii wala mu ñëw bu ñëwee kenn mel ni mel ni moom mbool waa mbooroom yëpp a yem boo koy woo di ko woowee turam ni mu tudd ak ñi ko ñëpp xamee wala man dama koo mii noonu ñoo bokkoon euh, ami sama ami d'enfance la woon ah bu amee xam-xam non i man xam naa ko waaye ah, on était ensemble non yow loolu mooy ne mbir mi du loolu loolu dëgg la yéen a bokkoon mais xam nga ne léegi moo la raw est-ce que da ngay continuer di ko woowe noonu xoola yaay ummu sa euh, ummu salama radiyallahu ta'ala anha dane yonent bi sallallahu alayhi waaw xam nga boroom këram la neewul woon neewul sama jëkkër sama jëkkër de nee na moom wala Muhammad saa waa ji de nee na moom nga waxul lool na dafa xool dafa dafa dafa dafa jël tur yi nga xam ne ñoo gën yi nga xam ne ñooy la ko yonent suñu borom subhaanahu wa ta'aala anna nabiyya sallallahu alayhi mooy loolu tamit muy loo xam ne lu jara bàyyi xel la mooy ne yooyu léeg-léeg duñ ci bàyyi xel mais yu am solo la te tamit dañ koy jànge ci xadiisu yaay Ummu Salama radiyallahu ta'ala anha Euh, cinquième bi mooy ne tamit boo diglee lu baax ndax bu njëkk bi dañoo gisoon boo teree dara nga wax conséquences yi mais tamit boo waxee lu baax tamit digle lu baax wala nga digle yàlla lu mu digle lu baax la léegi nag ndax xam nañu conséquence bi léegi jël loolu du ci dara boo diglee tamit lu baax mooy il faut baax na tamit léeg-léeg nga wax fruits yi nga xam ne ñooy génn ci lu baax loolu. Euh, comme contraire bi ñu waxoon sànq ci lu bon ndax yonent saa salaam dane mbir mi lim tere ndab yim tere dane yéena ko moom da leen koo tere pare ne mais yéena ko moom alaaxira bu ko defee yow boo ko bàyyee bu dee yow da ngaa jàpp ne non difficile na mais xam nga ne après alaaxira yaa koy moom bu dee utiliser woo ko loolu dina la dina pousser bu dee nit ñu mel noonu ndax nit ñëpp tamit yemuñu am na ñoo xam ne euh, par exemple li ñuy gis ci kunuus yi mënoo ñëw di leen ko wax boo leen ko waxee mooy dañuy am problème ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom lenn lañ xam mooy mbir mi buñ gisuloon ci diine ji ne àjjana am na de toute façon ñoom duñ gëm yàlla te tamit dañuy gis ne alxuraan doon lay doxal da lu bari njàngaleem comme que dafa général mooy ne loolu tamit da ko ciy dugal mooy ne bu ngeen defee lii di ngeen am ay na yu bari di ngeen am ay kii bu ko defee ñi nga xam ne ñoom noonu lañ mel leen yàlla sikki du sikki boo xam ne noonu la leen yàlla bindee mm-hmm. mooy ne ñooñu tam il faut tamit nga leen di bàyyi xel mm-hmm. nga leen di wax ne waa lii de ndax bari na nit ñoo xam ne noonu lañ dal mooy ne waa man lii may def voilà waaw waaw loolu la mooy ne xawaas yi ñoo gën a tuuti waa ñoo gën a xawaas yi ñoom a bari bu ñëwee ah. day wax ci day wax di waxe voilà comme noonu léegi nag xawaas yi ñoom dañoo am langage loolu la mooy ne mooy ne tamit euh, yenn baax na tamit di wax li nga xam ne comme buñ nee la boo jullee nangam wala boo defee ay sikkar ñu ne la lii de moom dina la man nga ko cee bu dee wér na nag waxuma ñuy créer de <laughs> bëgg rek gaa yi sawar ci jaamu yàlla bi ma créer ay affaire yoo xam ne day tax non non loolu moom yow da ngaa bokk ci ñiy fenal yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu nee nag ku may ku koo xam ne damay day day day damay duural mooy di ma créer ay wax yu ma waxul na préparer chaise bu muy placer wu biir safara mooy ne luñ la wax tamit ci yooyu mooy na fekk affaire bi wér de ndax ku def lii di nga am ñaan ay ay uurul ay ni yu bari ay ajjana yu bari yooyu moom bu yoboo ku koy wax na fexe mu leer <laughs> ndax tamit doo ñëw rek di ko wax noonu naan dama koo gis fenn ndax tamit loolu mooy nit ku nekk da am responsabilité ndax tamit l'islam tamit mënuñoo bàyyi rek lu waay wax rek ñu ne est-ce que déedéet mooy dañuy seet est noonu la du noonu nekkul ne dañuy ndax nit ñi léegi boo waxee ñu ne da ko wóoluwul non bu ñàkk wóolu mais suñu diine la léegi bu ñu seetee ne wér na walla ma jël commencé nekk porte parole loolu di ko wax bu ma dem bu ma neexee wax mais bu wérul ah man ma maandu ci bu ma man da wax bu nii léegi kon loolu mooy ñi nga xam ne ñoo cinq masala yi nga xam ne ñoo concerné woon wàllu xadiis ñaari xadiis yooyu léegi beneen groupe euh, hadith yi ci tegoon muy seize bi ak dix-sept bi ak dix-huit bi muy hukmu anaa'i al juluudil masnu'a min no ahkaamul juluudi ahkaamu al al anaa al masnu'a min al juluud mooy loolu chapitre bi ni mu tuddoon mooy attey ndab yi nga xam ne dañ koo defare lan der wala rek hukmu anaa il juluud mooy attey ndab yi nga xam ne der lañ leen defare ah. euh, kon xadiis bi ci njëkkoon mooy xadiis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma al-Hafiz rahimahullah mu ne wa an Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idaa dubira al-ihaabu faqad tahur wa inda al-arba'ati ayyuma ihaabin dubira mu ne mu ngi jële ci Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yal na yàlla kontaan ci ñoom ñoom ñaar mu ne annahu moom de ne qaala nee na qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam muy ndaw yàlla wi sallallahu alayhi wasallam nee na ida dubira saa ñu wullee al ihaabu muy der der faqat dëgg-dëgg tahura laab na mu ne lool axrajahu solo na xadis boobu muslim mu imaam muslim rahimahullah ci saxiixam mu ne wa indal arbaati ci boroom ñeenti sunan yi euh, leeraloon nañ foofu ne imaam Abu Dawud comme niñ ko gisoon ci euh, taxriij bi rahimahullah moom indiwu ko mu ne ayyuma bépp ayyuma nu der der ayyuma ihaabin nu der deroo rek n'importe quel der dubira wulli nañ loolu mooy surtout xadiis bi noonu léegi boobu mooy bi ci njëkk bi ci tegu woon mu ne xadiisu euh, salama ibn al mu ne wa an salamata ibn al-muhabbiq radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dibaahu juluudil maytati tuhuruha sahahahu ibn hibban mu ne mu ngi jële ci salama la tudd Salama tur la ibnu di doom al-Muhabbiqi al tamit tur la yoo xam ne insha allah loolu lépp dinañ ci ñëw bu soobee yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dibaaxu juluudil maytati dibaaxu mooy wulli juluudil maytati deru médd mooy lépp lu médd rek animal yu médd yépp mu ne tuhuruhaat mooy wulli animal yu meddi seen der deru animal yu meddi tuhuruha mooy seenug laab mooy laabu der yi mu ne saxaxahu wéral na xadis boobu ibn Hibbaan ibn Hibbaan rahimahullah ah, xadis bi ci teg woon muy xadisu yaay Maymuna radiyallahu ta'ala anha mu ne waan Maymunata radiyallahu ta'ala anha annahu annaha qaal non anna nabiyya marra nabiyyu man anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam marra nabiyyu wa an maymunata ta'ala anna no marra rasulullah bi wala marra romb na rasulullah sallallahu alayhi mu ne ndaw yàlla dafa romb sallallahu alayhi wasallam bi shaatin ci genn gàtt yajurrunaha boo xam ne ñu ngi ko doon diri di ko watat fa mu ne leen mu yonente saa sallam ne law axadtum ak a neexoon de wala bu ngeen jëloon de ihaabahaa deram bi mooy ngeen utiliser ko li ci jublu ñu ne ko fa ñu ne ko innahaa ah médd nii ñuy diri kat mayta dafa nekk médd la mooy dafa dee deewul daal ci yoomu sharia mooy rendi wuñu ko mooy loo xam ne façon médd yi loolu waxoon nañu ko lan la ñuy jarul ñu ci ñëwaat ñu ne mu ne ñu ne ko médd la mu ne yu tahiruha dina ko laabal almaa'u ndox wal qarazu ak neb neb euh, neb neb naa mooy li nga waxoon ni euh, ak ak euh, li waxoon keroog. naa waaw acacia waaw est-ce la loolu laa ko est-ce que mooy daakaande waaw non non acacia démb la waaw démb acacia voilà acacia mooy démb am na daal euh, peut-être waaw net nag moom benn xeetu garab la boo xam ne xam naa waaw man français exactement waaw mais yaakaar naa am naa comprendre ngeen moom benn garab la nii boo xam ne souvent ñiy faral di am ay feebaru bëñ nii wala fii nii dañ leen koy faral di jox lu ko ci def nii voilà sinon sinon tamit dinañ koy di faral di jëfandikoo pour defar cere voilà euh, non non non loolu mbuum mbuum la déedéet non c'est que en fait lu tax ma ja ci jaawla mooy suñu kër dafa amoon garab euh, nef nef ak garabu euh, mbuum boobu moo tax mais bon voilà garabu kon kon kon dañ koy faral di jëfandikoo te souvent day day day mel ni boo ko jëfandikoo boo ko boo ko dee soccoo ni garab kii bi bi nga gis ne dafay am mel ni da koy rocc day waa day saf ci kii ci ci sa tuñ yi voilà loolu la ko ma fii fii fii nii mooy xorom loolu comprendre leen. mooy neb neb daal. <coughs> Ah, léegi kon mu ne loolu moo koy laabal mu ne akhrajahu xadiis bi boobu noonu solo na ko am na xar Abu Dawud muy imaam Abu Dawud wan Nasaa'i ak imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhima léegi groupe xadiis boobu nag. cette euh, masala lañ amoon ci wàllu lu jëm ci wàllu tegginu xam-xam euh, bi ñu njëkk nga xam ne moom lañ gisoon ci wàllu gisoon nañu ci wàllu taxriij bi ku ñu doon wax Abdurrahman ibn Wa'la nga xam ne moom xadiis bu njëkk bi mooy xadiis na Abdullah ibn Abbas bi moom ci moom lañ ko jële moom moo ko jële ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ndax moom dëkkul woon dëkkul woon Hijaz dafa jóge woon euh, Ifriqiya mooy ci kaw Maghreb bi yooyu foofu la jóge woon ñëw ba ci Abdullah naa Abbas doon ko laaj ndax ñoom dañ doon utiliser der der der yi di ko def ay récipient ak tamit surtout ñi nga xam ne ñoo ko dëkkoon ñi nga xam ne doonu ñoo lay jullit ak ñooñ ñëpp léegi nag mu ñëwoon doon laaj loolu kon nag loolu ñu jàng ci ne bo sàkkukatu xam-xam bu amee ay question ci diineem ci diineem day dellu ci boroom xam-xam yi euh, mooy ne waru la doyloo tamit am xel mu xam wala naan man de foog naa ne lii war dara waru cee nekk bi di def di def nekk ci benn mbir di ko def ñu ne la mais lan moo tax ngay def lii ah, ah man de foog naa ne lii dara da cee war a nekkam déedéet loolu kenn du ko jëf kenn du jëflantee noonu mooy ne yow loo xamul da ngay laaj ñi xam est-ce que tamit euh, léeg-léeg euh, surtout suñu réew yi dañu foog ne l'islam affaire yu bari ci ci ci ci suñu dund laalu dañoo foog ne affaire julli la rek ak woor ak yooyu dem màkk boo nee sax assurance sax wala yeneen ñu naan l'islam daa wax ci assurance ah oui moo ndax lan ndax ñoom ndax comme que tamit ñun société biñ nekk daanaka moom ñun foofu rek lañ kal l'islam tamit cérémonie rek ak julleek yooyu rek diine cérémonie la ak julleek woor rek mais ab moo tax moo tax sax nga gis buñ gisee nga gis ñu naan la dañuy euh, diw moom ku ku ku ku respecté julli la mais buy doxalanteeg nit ñi lu ko neex lay jëflanteeg nit ñi ndax moom jàpp na ne jàpp na ne moom diine ji ci lool rek la yem mooy ne bala ngaa def dara dangaa war a laaj ana lan la ci l'islam lan la ci suñu borom wax comme kii ni mu def ay der ay der ay récipient sax mu ñëw ci Abdullah ibn Abbas di ko laaj lool benn la bi ñu tegu tamit mooy ne booy laaj tamit kiy laaj tamit du laaj n'importe qui doone tamit damay laaj rek dégg euh, ñi ci yenn rajo yi rek wala ñi ci yenn euh, kii yi dégg ne daal moom daal xaw naa wax arabe rek profène prononcé na ayin bi rek après kon man léegi bu may laaj moom laay laaj non mooy ne doo laaj n'importe qui tamit ndax gisoo Abdurrahman ibn Walabi Abdullah ibn Abbas la laaj nga xam ne moom mooy albahru mooy alxibru tamit mooy ki nga xamante ni xam-xamu euh, hadith ak euh, alxuraan référence la bu mag a mag ci moom la dem laaj demul ci nemp mais bi mu jógee amul ñu moom di nga jóge mag euh, ki euh, Maghreb bi noonu jóge foofu di dox ba ba ba ba Hijaz Hijaz mooy tey fi ñuy wax ay côté Arabie saoudite yooyu noonu foofu mooy Hijaz voilà péninsule arabique ñëw ba foofu di laaj amul ñu romb mais romb na ñëpp bi biñ ñëwee foofu am nañu romb mais dafa ñëw ci Abdullah naa Abbas laaj mooy tamit kuy laaj da xool ku nekk te tamit am na ñoo xam ne dañoo gën a daa am domaine yuñ gën xam loolu tamit baax naa xam mooy ne bu ma xamee ne diw mii moom mathématique rek la xam mathématique rek la xam du ma ñëw affaire grammaire ma koy laaj surtout bu dee diw moom dafa jógewu fit man na laa tontu même bu dee sax du domaine am mooy ne tamit lool la mooy booy laaj tamit dangay ngay seet ñi nga xam ne xam naa ne lii daal yow man nga mais même bu dee yow xamoo ko nanga nga laaj d'abord mais man kat daa am lu ma doon kii est-ce am na ci ñoo may tegtal nit ñoo xam ne man nga maa tegtal ñu ñu gindi ma ci li may laaj mais doo def rek ku tëb rek nga nga laaj ko tamit loolu kon mooy deuxième bi euh, troisième bi tamit mooy baax na tamit ci euh, kii sàkku xam-xam pas tout le temps euh, ndax ñi sàkku xam-xam dafa dañu dañu dañu wuute dafa am ñoo xam ne buñ ñëwee ñoom seen question dañu bëgg rek ku leen ci tontu ñoom li ñu bëgg mooy xam dagan naam daganu bu ñu ko xamee rek doy na leen dem kooku kiy jàngale obligé wul moom di leen jox dalil yi mais ki nga xam ne nag sàkkukatu xam-xam la nga xam ne moom bu ñëwee fa mu dem fa mu nekk par exemple moo fay jàngale wala moo fa tane moo fay jàngal bu ñëwee laaj kooku da xam ne kii soxlawul rek nga ne ko dagan naam daganul ndax xam na ne fa mu jëm bu delloo gaa yi am na ay laajkat yoo xam ne bu buñ ko waxee ne buñ nee ko dagan na danaan leen nee lu tax ku mel noonu par exemple baax na nga moom muy fexe tamit di xam wax ji fan lañ ko teg moo tax Abdurrahman ibn Wa'la ci xadiis bi dane dane dane Abdullah ibn Abbas ak li muy màgg bi yëpp xam na ne melul ni léegi nga xam ne ku nekk ñun ñeme yàlla gi daa bari ku nekk da ngay wax lu la neex mu ne ko malgré loolu yëpp xam na ne ku wóor la ko kii mais dana ko lii nga wax nii mais par exemple euh, ida dubiral euh, ida bu faqat tahur loolu yaa ko wax dan mooy mooy ne le fait mu ne ko li ma sol yére bi nii ak tamit utiliser der bi noonu baax na loolu yaa ko sa xalaat la wala yonente saa la ma ko wax mu door koo njël xadiis bi nga gis ne tamit léeg-léeg boo concerné woon yow da nga soxla xam dalil bi tamit man nga man nga ko laaj tamit ci ngay laaj bi ci tegu tamit mooy tamit ki jàngale war a nekk tamit koo xam ne day yaatu dënn tamit du ku ñu laaj mu ne pourquoi nga ma koy laaj du wax naa la ne dagan allez avance déedéet non mooy ne bu la tamit mooy day yaatu dënn tamit ba buñ ko laajee mu bañ a mere ki koy laaj da ngeen a mën laaj quoi yow laaj nga l'essentiel wax naa la ko si fii non du demee noonu mooy nag dimbali ko tamit nga wax ko rek tamit yow yow yow da nga koo yow li nga wax noonu da ko koo jàng ba xam dalil ki la ko doon jàngal amaana bu jëfalante woon ak yow noonu doo ko xam waaye tamit mu am lu am solo mooy ne tamit lu jar bàyyi xel mooy kuy jàng tamit kuy sàkku xam-xam bu mu foog ne nag jàngalekat yëpp ñoo yem. dafa am ñoo xam ne dañoo tàng am ñoo xam ne ñoom dañoo woyof lu ñëw rek ñoom mooy laisser passer ñoom garaawul léegi nag bu dee nag mënoo ne man damay sàkku xam-xam ci ñu no ci ñu woyof ñi rek laay seet ndax am na yow xam-xam yi ngay ut yoo xam ne ñi tàng ko yor te boo demee da ngaa war a lan da war a supporter tàngoor boobu ndax euh, alxaaris ibnu miskin rahimahullah moom moom nga xam ne sëriñ bu sëriñ bu mag la sëriñu imaamu Nasaa'i rahimahullah moom dafa nekkoon koo xam ne euh, en tout cas ni ñuy gise mooy dafa niru woon ku tàng ndax bi mu ko gisee bi mu ñëw njëkkee jàng si comme que dafa doon euh, am problème ak buur bi mu ko gisee da ko yow ak ni solo dafa ko da koo jàppe ne kii daal sûrement ab espion la wala mooy ñooñu daal nga xam ne mbuutee leen fiir bi ak tamit lim solo lim solo dafa li ñu naan la classe. ñëw toog di jàng sa hadith. mu ko dàqu mais. xam nga ñun bu doon tey boo boo ñëwoon fii ku ñëwoon fii di jàng si ñu dàq la nooy def da ngay gedd mer dara laa dul dem moom dafa tàng ko man sax maa ko def bàyyi sama lépp ñëw ba foofu mu naan damay dàq mais dina xam ne maa ko ëpp fulla fuuf dina maa tàng dina xam ba ma daje dajateeg moom ci métro bi sax ba mu wax ma dara mooy ñun loolu la wax mais moom dañ ne ko dañ koo dàq mooy ne génn jógee fi te bu ma la fi gisati mu ne baax na mais li mu doon def mooy comme bu ñëwoon da doon toog buy jàngale fu bu toogee nii di jàngale moom bu ñëwee du dugg mais day toog ci ginnaaw ginnaaw mbaar mi lay toog di déglu buy de li muy jàngale yépp mu koy mu koy mu koy bind li mu war a mokkal mu mokkal ba boo demee ci sunanam da daan mais nag tamit ñu gis ak fidélité bi da du ne man dama faa newoon danaan qira'atan alayhi wa ana asma'u mooy dañ ko doon am na ku doon liir ci kanamam di liir xadiis yi man ma nekk ci man ma koy dégg ndax bu ko gisoon ci biir da koy dàq mooy ne malgré tàngoor boobu te moom da damaan benn euh, boo xam même bu dee day day soloo beneen xadiis ci beneen sëriñ boo xam ne ak sëriñ boobu nga xam ne xadiis boo xam da koy jële ci ñaari benn sëriñ ak sëriñ boobu doon ko dàq moom lu bari danaan moom boo xam version wam lay privilégié ci beneen ci version beneen sëriñ bi nga gis mooy ne noonu la moo tax xoolal léegi jant jant xam-xam ba tey ñu ngi koy coow kañ la génn ay ay année trois cent quinze léegi nga gis ne kon kiy jàng tamit noonu la mooy doo ñëw rek naan man daal man daal kenn du ma yeb esprit kenn du ma yeb moom mooy xam-xam xamul kenn du ma yeb ndax tamit nit ñi noonu lañ mel moo ko alxaaris ku baax la woon rahimahullah mais noonu la mel noonu la ko yàlla bindee mooy ku tàng la wala noonu la gisee ku mel nii waru fee ñëw mais loolu bu mu tax tamit nga kon bi ci tegu <coughs> ah, pardon euh, maa ngi jégu mais ci point bii nii am na beneen point bu important tamit mooy tamit euh, maanaam kuy jàng tamit day war di jéem a di di di jàpp di takk di euh, maanaam du du mën tamit saa su nekk maanaam même question bi mu di ko poser tout le temps tout temps tout le temps maanaam poser ko suba mu poser waat gannaaw suba mu poser waat ko gannaaw suba mu poser waat maanaam même question bi mu la koy poser maanaam ci at bi dana ko poser cinq wala dix fois ñu tontu ko ci dix fois te te te fekk moom moom au moins waroon naa góorgóorlu jàpp ko loolu tamit maanaam voilà. jazakallahu loolu am na lool am lu am solo la te loolu bokk na ci yenn sëriñ yi ñu yi ñuy yare ku mel noonu mooy dañ naan la du man a tontu comme que noonu la comme que tontu naa la euh, loolu nag maa ngi ciy ñaax sama bopp ak ñëpp ñu fexe tamit di ci góor góorgóorlu ndax même yenn fichier boo koy déglu da ngay gis xam nga loolu dafa wuute ki nga xam ne xam na ne question bi am na ñu bees ñu fi ñëw ñu ko xamul woon wala mu bëgg a ja yeete yee ñi ci def ñu xam question bi mu laaj mais da gis ne kii laaj moom ni mu laaje mbir mi daa mel ni moom tay la koy dóor te pourtant masoon na ko laaj waaw <laughs> wala deux fois trois fois moo tax yenn moom dañ naan la man li ma lay tontoo li ma lay yare mooy duma la tontu ndax tontu woon naa la demal nga gëstu jiwaat loolu tamit lu am solo la loo xam ne képp kuy jàng tamit war nga ko di bàyyi xel ñun léegi comme que léeg-léeg du mbind mi lañ gën a privilégié mais am nañ fichier yi mooy buñ ne baabul miyaah weesu nañ ko rek mais nañuy toog di ko dégluwaat ndax sinon day naaw par force day naaw ndax bu ñu toogee xoola année yooyu ba léegi boo toogee hadis bu njëkk ba masala ya fàtte nga yooyu te doonoo ko dégluwaat mais c'est sur que boo génnee fii ñu ne la affaire jën ak yooyu da ngay am problème doo toon lu bàgg yow nag fekk laa juñu ko da ngay foog yaa ngi xam ba léegi ndax lu général lañ ci xamoon pour yow lool mais bu ñuy dugg ñëw ci détails yi nga xam ne xamatoo dëgg yooyu nag ni ngay takke mooy da ngay di delluwaat ci affaire yi ne ah taxawal semaine bii wala mois bi bëgg naa cours yooyu yépp ma dégluwaat leen bu ko defee même déglu rek day taxaat yi nga kii woon yépp mu ñëwaat léegi bi ci teguwaat mooy ne. Euh, ki nga xamante ni tamit day sàkku xam-xam bu gisee tamit sëriñ bi di def yoo xamante ne foog na ne euh, lii muy def xëy na du nii wala dafa juum wala dafa xamul ni lii nii dangerosité bi lii la mën na ko yee mën na ko ci yee mais ak ci teggin moo tax euh, saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum ci xadiisu yaay Maymuna bi radiyallahu ta'ala anha biñ ne ko mooy yeneen saa salaam biñ leen biñ leen da ne marra marra rasulullah marra rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi shaatin yajurruna boobu bi mu ne lan moo law axastum ihaba aka neexoon ngeen jël der bi dañ ne ko innaha mayda ngir leeral ko ne ko ah xëy na yonente saa sallam moom da ñoom dañ man nañu man loolu c'est possible manoon na possible mu foog ne ñii peut-être lu médd ñoom nag ñu bëgg koo xamal ne non boo gisee ñuy def lii mooy dafa miir bi ñu ne ko innahaa mayta nga gis ne xoola wax bi ni mu tegge ni mu teggi ne mooy lii de medd la léegi nag mooy ne loolu taalibe tamit bu nekk noonu ngay jëflante boo gisee duñ ne tamit léeg-léeg dañuy euh, bàyyi noonu sëriñ bi di def ñu naan nañ bàyyi moom moom de toute façon moom fi mu àgg ci yàlla moom lu mu def noonu la même bu doon sax foofu la ñu yem mais après bu ñibbee dañ naan non saa waay nag da ko lii sëriñ bi tey moom moom sincèrement dama ko banul a wax mais yaa ngi jëw mënoo ko woon a wax ko wala nga noppi rek comme que jàppoon nga ne yow yow yow du nii mais boo waxul kay mais bàyyil mais dem ba sa kër commencé naan mais ah, tey daal man fa ma demoon ah sëriñ bi ndaw naa ko de waaye lam fa def yéeme mais waroon na koo wax léegi yaa ngi siiwal ci ñoom te peut moom man na nekk ne dafa jàppoon ne noonu la te du noonu ndax tamit du malaaka man na juum man na juum foog ni nii la muy doxale noonu yow nga jàpp comme ni imam Malik rahimahullah ci ni ko euh, Ibn Wahb bu waxoon rahimahullah ci affaire jàpp naan ko moom dafa foogoon ne muy jàpp kenn de euh, ni ñuy ni ñuy xàlle kii yi baaraam yi taxliil moom dafa jàppoon ne imaam Maalik rahimahullah kenn du ko def ku ko laajoon rek moom comme que loolu la xam loolu la jàppoon mooy da doon jàpp ne kenn du ko kenn du ko def loolu la doon tontu mais imaam Ibn Wahb rahimahullah bi mu ko gisee moom muy ci benn jour da ko da bàyyi ba ñëpp dem ñu wéet mu wax ko ko ne ko man am naa ci xadiis wax ko xadiis bi indil ko kii bi càllale ba xadiis mu ne ko lii de bu wér la moom commencé à partir de jour boobu ku dañ koy def nga gis ne loolu la mooy ne tamit doo ñëw tamit ci biir mbooloo mi non cheikh non sëriñ bi moom non nii moom du nii déedéet mooy da nga koy def ak ay teggin mën nga bàyyi ba ñëpp dem wala surtout léegi suñu moyen yu yu bari yi mën nga bind texto texto kenn gisu ko mais ñun bala ñoo mën a duggaate rek ñëpp ne ngir ñu wan ne ñun am nañ ñu xam lu sëriñ bi xamul loolu nag mooy kuy jëflante noonu mooy ne de toute façon sa xam-xam boo mayul du barke boo continuer noonu kon loolu bi ci tegu euh, mooy ne kiy jàngale tamit waru a nekk comme n'importe kii ci biir société bi boo ko gisee taalibe di def rek moom lu ñu def rek baax na bu gisee lu leen di jariñ sama yoon newu non man gis nga affaire bi yàlla daal li wax daa leer te lool loolu sax muy wax loolu sax mooy ne yow sax xam-xam sax dafa des mm-hmm. yaa ayyuhal ladina amanu la yadurrukum man dalla alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum non mm-hmm. ndax loolu euh, façon compréhension boobu ndax alxuraan da ci kaw noonu da ngay jàpp ne ndax da ne yaa ay yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla yéen ñi gëm yàlla alaykum anfusakum na leen seen bopp doy mm-hmm. na ngeen nekk mooy na ngeen leen na ngeen préoccupé affaire boobu laa yadurrukum bu leen lor après bu ngeen defee lool man dal na ku sànku a tadaytum bu dee yéen yéen a ngi ci yoon wu jub xam nga lool man nga ne tiens c'est bien ça lii lu baax na kon ma léegi bu ma xamee li may def lu waay def sama yoon newu ci non de ndax Seydina Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu loolu lo- lo- compréhension boobu ba mu xawee xel mati ne mu ngi commencé di am dafa yéeg ci minbar bi ba pare yee nit ñi ci loolu ko pourquoi ne leen compréhension boobu du noonu mooy ne mbir mi kiy jàngale war da nekk rek koo xamante ni day nekk nii ci biir mbooloo mi lu waay neex def bu gisee njariñ pour nit ñi du leen ko wax bu gisee li leen di lor du leen ko wax déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi ñu ko rombee ak ak kii bi ak ak ak euh, xoola ay affaire miir dëgg yooyu man nañ jàpp ne mais lii lii lii lii lii ban jàngale moo ci war a génn lii lu ñuy sànni la rek xanaa kay bu leen di wax mooy nañ ko sànni fu sori rek de mais mu ne leen utiliser leen jar bi quand nga gis ne même ci yooyu koo xam ne ci yooyu dañ la ciy da da ciy joxe njàngale kooku nga foog ne yëfi yëfi yëfi yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu jaamu yàlla directement dina ko bàyyi loolu nga gis ni kiy jàngal tamit noonu la war a mel mooy war da bàyyi rek lu nekk di xew muy gis loo xam ne day jariñ taalibe du leen ko wax lu leen di loon mu bàyyi noonu comme li yonent bi sallallahu wax leen ne leen bu ngeen mënoon ngeen a der bi ngeen jariñoo ci loolu moo doon masala yi concerné woon xadiis boobu léegi nag xadiis yi ñu dese mooy deux dernier xadiis yi yi nga xam ne ñoom ñoo jëm ci masala yi wàllu kii sàkku xam-xam muy xadiisu euh, Abu Taalaba al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu ak Imran Seydina Imran radiyallahu ta'ala anhu al-Hafiz mu ne wa an Abi Taalaba al-Xushani radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qultu ya rasulallah inna bi ardi qawmin ahli kitaab afa nakulu fi aniyatihim qaala laa takulu fiiha illa an laa tajidu gayraha farsiluha wa kulu fiiha muttafaqun alayhi mu ne wa mu ngi jële ba léegi ci an imran sahaaba buñ euh, abu taalaba alxushani radiyallahu taala anhu sahaabi bu tudd abu taalaba lu tudd alxushani di ko jug xusham mooy ci ci euh, tribu boobu la bokk radiyallahu ta'ala anhu yal na yàlla kontaan ci moom annahu qaala mu ne moom nee na qultu dama ne man moom ay waxam kon la doon nettali jokkalante bu doxante bu doxoon digganteem ma yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay question yu mu doon laaj mu ne yaa rasulallah qultu dama ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi inna ñun kat bi ardi qawmin dañoo nekk ci suufu nit ñoo xam ne ahli kitaabin waa gens du livre lañ waxoon nañ leen ñooñ ña ay chrétiens lañ mooy les chrétiens de Syrie moom foofu la dëkkoon ñoo xam ne arabe yi fa ne woon muy euh, les nabatéens yeeg yooyu dañu jógoon ara Arabie du Sud dem foofu yàgg fa nag après comme que christianisme bi coté boobu ak l'empire romain beeg yooyu après ñoom dañu nekkoon ay chrétiens ñu bari ci arabe yooyu moom nag ci foofu la dëkkoon mu ne inna kon ñun bi xaw qawmin dañoo nekk ci suuf ay nit yoo xam ne ahli kitaabin ay waa gens du livre li afa naqulu ndax dañuy lekk fii aniyatihim ci seen ndab yi seen assiette yi dañ mën nañ cee lekk yonent saa salaam nag mu ne xaala mu ne laa déedéet taqulu fii a bu leen ci lekk in illa suuf allah tajidu ngeen bañ a trouver xayraha yeneen ndab yu dul yooyu mooy yu yéeféri farsiluha na ngeen ko raxas wakulu fiha après ngeen door cee lekk muttafaqun alayhi mu ne xadis boobu al euh, imaam al Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo beneen bi ci tegu mu ne wa an Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu tawadda'u min mazaadati imra'atin mushrika muttafaqun alayhi fi hadithin tawil mu ne wa an Imran mu ngi jële ci Imran ibn Husayn baayam di Husayn radiyallahu ta'ala anhuma ñoom ñaar ñëpp tamit ay saxaaba lañu woon yal na yàlla kontaan ci ñoom gërëm leen mu ne anna nabiyya ne ko bi sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabahu ak ay saxaabaam tawadda'u dañoo jàpp min mazarati ci baag récipient baag boo xam ne min mazarati imra'atin boo xam ne ab jigéen moo ko moom mushrika boo xam ne bokkaalekatu yàlla la mooy polythéiste la wala païen païenne la mu ne naa alayhi hadith boobu imaamul Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhi ma ñoo ko solo mu ne nag fii hadithin tawil ci hadith boo xam ne gën a gudd lii moo ndi loolu gisoon nañ ko ci jotaay ba weesu <coughs> jarul ñu ciy ñëwaat kon léegi masala yi nga xam ne ñoo concerné woon suñu hadith yooyu yooyu siis la woon siis masala yoo xam ne ñoo concerné ci wàllu kuy sàkku xam-xam ak ki nga xam ne mooy joxe xam-xam tamit bi ñu njëkk mooy ne jullit bu nekk li la lekk ak reer reer ak añ ni ngi koy ni ngi ciy sonni ngir di ko def te diine noonu nga ci war a def noonu la la war a yitteele tamit mooy ne au mooy ne du ñu ne rek affaire yi ñun daal nañu fexe gone gi daal addinam baax après yëfi yàlla moom bu màggee il se débrouille lu tax waxoo yëfi àddinaam il se débrouille mais même parent bi même tamit ki nga xam ne ab célibataire la ñoom yëpp ci yëpp mooy ab jullit rek dafa war a yittewoo mbiru jullit eh, mbiru eh, diineem yittewoo ko yittewoo gu ju goo xam ne vraiment def ci lim ci man lim ci man nag yàlla ku nekk xam na li nga ci man ak ku nekk tamit yaa gën a xam li nga ci man ak li nga ci manul euh, ndax euh, ci xadiis bu njëkk bi Abu Talaba radiyallahu ta'ala anhu moom wax nañ la sànk ne la moom Syrie la dëkk mooy Sham pas Syrie bu ñu nee Syrie nag Sham jubluwuñ ci lu tuuti lii naan Syrie tey Syrie gi noonu la yaatu doon ay Jordan yi gi ñuy wax léegi Palestine yooyu yëpp ci Syrie la bokkoon euh, mu ne moom moom fa la jóge dafa jóge ba foofu dox ay deux cent trois cent kilomètres ba foofu moo xam dafa war wala da nga dox ba foofu ngir laaju ngir laaj loo xamante ni nii mooy sama suñu assiette yi ak tamit façon rëbb yi ñu doon rëbbee yooyu waxoon nañ ko ci taxrij bële nga gis ne kon ak jamono yooyu ni conditions yi mette woon taxawul da ko tax jóge foofu ba foofu ba ba Medina ñëw di laaj yonente bi sallallahu ci mbiru diineen ah kon ñun tamit war nañoo jaral dara suñu mbir yu yomb yi nga xam ne dangay ngay añ ba suur dugg sa métro wala jël sa chauffeur mu dawalal la indi la buntu daayira loolu yomb na loolu moom uyelu problème hmm? mooy ne loolu noonu ñoom ay kilomet lañ doon dox mais léegi est ce que naan ma waaye kon koy léegi kon xanaa kon léegi damay jóge fii di dem ay dëkk ci dëkk dañ naan la nag lu nekk nag dafa am jamono dafa am waxtu woo xamante ne ni yooyu looloo doon dox jamono joo xam ne suñu borom subhaanahu wa ta'ala loolu la yomba noonu la defe woon mbir yi di doxe mooy ne ku bëggoon am xam-xam en général euh, jamonoy salaf yi doo yem sa kër wala dëkk bi nga dëkk xanaa nga dëkk Medina ala saakine afdalu salaatu wassalaam comme nga def comme imam Malik rahimahullah loolu c'était rare même ñi dëkkoon foofu sax da nga doon gis dañ doon wër mais mooy ne jamono yooyu loolu loo xewoon da ngay gis ñu naan la imam Shafi'i jaar na rahimahullah dem na Irak dem na lim demee Médina pare dem Yaman dem Égypte ku ci nekk rek boo jëlee presque noonu ngay gis ay da doon wër ñaata da ngay gis sax buñ koy fii dañ naan ki nga xam ne dafa bari lu mu lu mu voyage yi ci xam-xam jamono yooyu loolu la woon léegi nag suñu jamono yii moom loolu amatul ci ndimbalul yàlla nga xam ne euh, foo ko foo ko takk rek weesu na ko léegi nag mooy ne fii ngay toog di am lépp man bu ma soxlaa suivre cours boo xam ne Égypte lay am mais man naa toog sama kër taal sama internet sama ordinateur bu internet di suivre est-ce léegi jar na kon ma yenn samay bagage dem Belgique jar na non non da ngay xam tamit nit ku nekk tamit da ngay nekk sa sa doomu jamono xam tamit jamono ji nan lay demee ngay doxe noonu léegi nag soog nag euh, dañoo gis ne mbir yi dafa gën yomb mais yaa fuus ci la ëppee mooy ci la réer ëppee ñi xam bareetul te pourtant téere yi léegi la ëpp da gis ay boroom xam-xam yoo xam ne rahmatullah alayhim dañ naa la téere sàngam ñoom jotuñ dañuy bi ñuy saraateen kii jotuñ woon jotuñu ko gis mais dégg nañ ñu koy wax bu am solo la waroon a doon léegi ñun ñu ngi lépp da ngay gis euh, kii wu am ibn Abdul Barr bi rahmatullah ah, tam tam yi rek di ci des al-Istizkar al-Istizkar nga xam ne biñ ko génnee bi mat li mat noonu ñu bari amuñu ko woon bu mat léegi am na mais léegi laaj laaj laaj ñu laaj laaj ma yow ci ci tam yi dama cee xam dara pourtant léegi lépp a ngi fi mais xamatuñ dara léegi problème bi mooy lan mooy yitte kon yitte la laaj mooy ne mbir mi man yitte ji ma doon def di voyage yi di dem di sonn di kii fu ma koy def consacré wu am sama programme bu clair boo xam ne dara nag du tax ma dindi du invitation du tous ay kaay leen naan ataaya nañ dem parc ba yooyu moom mooy amul benn nañ leen dem shopping non yooyu dama naan la xoolal man dafa am yoo xam ne il faut ma def bu dee xaj na ci après ma dem def shopping bu ci xajul nag mooy ne affaire bi moom ngay teg ci kaw mooy il faut mu piiti la nga nga mooy loo xamante ne nii dafa nit ñi buñ la xamee noonu yenn yi dootuñ la ko laajati xam nga waxoon naa ko fekk bee passé mooy bu ñu xamee ne yow daayira da ngay ñëw 16 heures tous les dimanches da lay fekk fii kenn dootu la invité 16 heures man kenn masuma invité 16 heure bii ndax xam nañ ne de toute façon c'est impossible. mais bu ma leen mayoon benn jour kenn invité ma dimanche ma ne ko garaawul waaw mu ne ma 16 heures ma ne ko waaw man dama waroon dem daayira mais garaawul bu ñu ko xamee mais ëllëg ñu ma ko mais buñ xamee ne yow de toute façon sa programme loolu la kenn dina fi am cours ñu naan la kaay ñu invité la nooy def bu dee cours bi yitteel na la boo dee doo daw dawkatu jàng nooy def <laughs> mais kenn du la invité jour boobu ngay mooy ne kon yitte bi il faut tamit mooy ne lépp mooy nekk ci kaw leneen lépp ma teg ko ci ginnaaw bu jàllee daal sama programme yi may jàng ak yooyu ay cours yoo xam ne foo jaar ma déglu ma déglu ko par force am yoo xam ne bu dee damay nit laa koo xam ne du déglu laa gën kii ndax nit ku nekk ni ngay kiiwe man liir laa gën a fa ma yàlla ubbee il faut ma liir nombre de pages moom foog ma liir ko jàpp ko xam ko mu leer nañ même bu dee deux lignes baax na deux lignes par mois moo gën zéro par mois xam-xam kenn du ci xeet dara benn masala booy xam par mois moo gën fuuf mois bi jeex te xamoo ci dara imaginez mois bu nekk nga xam benn masala ñaar ñett mais boo defee quinze ans lu bari ngay xam kon loolu mooy yitte bi kon il faut ñu ñu góorgóorlu ci bi ci tegu mooy li ni ñu gisee ne saxaaba yi radiyallahu ta'ala anhum nga xam ne ñooy suñuy modèle tamit radiyallahu ta'ala anhum ni ñu ni ñu xëre woon ci diine nga xam ne ni Abu Sa'laba miy def rahimahullah jóge fële Sham euh, ba Medina noon tamit la Jaabir radiyallahu ta'ala anhu def jóge Medina dem Sham tamit ci Abdullah ibn Unais ñi jóge fële Medina dem Égypte di ut benn xadiis nga gis ne niñ leen jarale woon mbir mi ni ñu ci xëre woon nga xam ne ñoom bu ñu déggee ne yonent wax na sàngam yépp wax na lii ñoom bu ñu doyloo rek dégg naa ko ci diw bu ñu amee source bi source baa ngi dund dañuy dem ba ci moom loolu tamit dañuy may lenn mooy nañu fexe xam-xam du koy wute ci source bi tamit bu ñu doyloo rek ay intermédiaire bu dee yow man nga am source bi mooy si sérif bi doon wax radiyallahu ta'ala li muy laaj euh, dafa doon laaj Seydina Ali di ko laaj ndax xadiis boobu wér na am déet ana madinatul ilmi wa aliyun baabu am mu ne ko nan mu ne ko loo may laaj te source bi nekk ci yow mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ne loolu tamit nga gis ne saxaaba yi radiyallahu noonu lañ doon doxale buñ gisoon source bi xam nga Jaabir radiyallahu ta'ala na ne waaye hadiisu Dayyaan waa ji dégg naa ko fii Medina jeex moom mais dafa jël jënd ab ab ab pour loolu dem laajte mu ñu wax ko mu jëlaat ñibbisiwaat loolu mooy il faut tamit ñu nekk loo xamante nit ñun tamit dañ koy appliquer fexe tamit yàlla buñ ci nekkee rek yàlla dinañu dimbali insha allah bi ñu tegu euh, mooy ne wax naa ko dugal naa ko sax ci bu njëkk bi sànq mooy li nga xamante ne nii noonu la sàkkukatu xam-xam tamit duute xam-xam ak fu mu ko mën a fekk fu mu mën a nekk nag bu mu gis ne diw non moom nag ab booy la maa ko mag ndax am na ñoo xam ne ñoom seen seen gàllankoor foofu la nekk mooy ne dañuy ñëw ba nekk am am ay soixante-dix ans cinquante an bëgg a jàng su mais sauf que ci liy jàngale moom trente ans la am quoi am xale la vingt ans xam nga tamit jël samay bagage yi dem baabu kilifa bu toll ni man fan nga jëm ma jëm ci mbooloo mi toog di déglu koo xamante ne sama doom yi sax ko mat am na ñoo xam ne foofu la leen Iblis jaare bu ko defee rëy googu tax léegi dañuy doyloo toog seen kër te duñ déglu ay audio duñ déglu yëpp ba bare yem noonu foog ne après nag jàpp léegi gàllankoor boobu ñoo ko teg seenu gréé leen ko teg mooy ne xam-xam daal mooy lii mooy dallatul mu'min mooy li nga xam ne moom la jullit bi di wër comme si nga réeral dara di ko seet foo ko fekk rek da koy jëli ak ak mu man demee waaye diw moom ñoom classe lañ boo xam ne ñoom xamewuñ leen xam-xam déedéet mais moo ko am jeex na mais santul sant yi tax yi ñu xam déedéet yooyu yëpp du ci dara mooy am na xam-xam yow xam-xam ngay seet wala sant ngay seet bu dee sant demal te ne ko sant bu dee xam-xam nag ngay seetal ku mu moo xam moo la mag yéen a tolloo classe yéen a tolloo yéen a maase lépp ci yéen kon bi ci tegu mooy. Euh, ne tamit kuy laaj waxoon nañ ko ci xadiis beege bi ñu jóge sànq mu ngi ci woon mooy tamit da ngay laaj tamit ki nga xam ne ku nekk ak domaine booy laaj tamit kon li waxoon sànq rek laajal ku nekk li nga xam ne loolu la gën a xam bu ko defee yow lim lay ndax ndax léeg-léeg léeg-léeg sax nit di nga xam benn question boo xam ne yow yow di nga xam ne kii di laaj li muy li mu soxla nekkul yow liñ ci xam rek bu boobaa nag yow yaa yaa war a am modestie xam ne mbir mi man naa ko bañ a tontu ne ko tegtal ko ci diw ndax man bu ma ko tontoo mooy ak maram du ko mandil kii man dafay maram li ma koy wax soxlawul moom moom fi mu li mu soxla ci réponse gaa mën naa ko tontu lu kii nii mais mais du doy bu boobaa da koy tegtal keneen ne ko demal ci diw moom boo demee li nga soxla yëpp man na la ko mën na la cee dimbali noonu tamit la képp koo xam ne tamit moo xam day jàngale wala kuy sàkku xam-xam nga xam nga am loo xam am ko lay laaj nga xam ne am na ku la ci gën a nga ne ko demal ci kooku surtout bu dee loo xam ne application tout suite la bu dee application tout suite xam nga tax daga naam daganul mën nga ko ne daganul mais nag demal pour yi nga xam ne ñooy dal yi léegi yooyu comme que dañ ko war a appliquer léegi li ma xam leer na ma ne daganul kon nag bu ko def mais nag demal ci diw boo amee temps wala nga dem fa léegi mu leeralal la yooyu loolu tamit lu jar a bàyyi xel la te lu am solo la tamit euh, bi ñu tegu mooy ne tamit ki nga xam ne day sàkku xam-xam il faut muy laaj laaj yu leer mooy mënoo ñëw du ñëw tamit di laaj laaj yoo xam ne man na wax ba pare yow doo xam lan la bëgg a wax Euh, oustaz man daal ni ma demee démb xam nga fële rek quoi gaa yi rek bi ma demee ci gaayo yi dama fekk ñuy joxe yenn récipients yi quoi après est-ce naa cee naan quoi mais yow gaayo yi ñoo ñam xam nga Abu Salama radiyallahu anhu da ne ñun dañoo nekk ci suufu ay nit yoo xam ne waa. ahlu kitaab lañ. mu xam ne da xam bu waxee loolu yeneen laa xam ne ah kon ñii. du ñu ay jullit kon xam na nga xam ne xoolal ni ni question yi leer nga xam ne kon population bi ñoo ñam wala façon nit ñi muy fréquenter ñoo ñam mais ay gaa gaa yi bi ma daje gaa yi non mais léegi gaa yi moom jullit dañuy jullit gaa la chrétien gaa la animiste gaa la léegi kan lañuy wax léegi bu ko defee mooy ne question yi tamit il faut mu leer voilà mooy ne yooyu yu jara bàyyi xel la tamit xool nan lañuy ñuy poser question yi mu gën a leer bi ci tegu mooy tamit ki nga xam ne mooy jàngale il faut tamit muy déglu tamit ciy laaj xam nga bari na nit ñoo xam ne dañuy bind ay question moo tax euh, bu mu buñ bindee bindee question yi li gën mooy lire question bi A ba Z ndax boo nee dama koy résumer peut-être moom moo yëpp utiliser ak yow la nga résumer ak la nga comprendre ba résumer ko ndeke moom jubluwu ci woon loolu bu ko defee kiy tontu moom ah yow li nga comprendre la la lay tontu est mooy li waa ji bindoon question bi wax bu ko defee moom léegi moom question de toute façon la mu bëggoon ñu tontu ko ci kenn tontu ko ci mooy ne tamit il faut mu leer ki nga xam ne tamit day jàngale muy déglu question yi di ko déglu A xam tamit fexe mots yi waa ji di utiliser yan moo la tamit la utiliser bu ko defee bu koy tontu mu tontu ko par ak li mu laaj te loolu dina la may tamit nga bañ a def hors sujet euh, mu am tamit lu xaw a niroog loolu mooy dangay gis ñenn ñi ci jotaayu xam-xam yi dañuy laaj benn borom xam-xam dara moom muy tontu comme que tamit moom xam comprendre na bu jotee comprendre jeex mais yow sa question bi du lu ñuy tëb rek tontu direct il faut ñu am fuñ jaar waa ji nag da ngay gis léeg-léeg taalibe yu yàkkam ci dañ naan noo sëriñ bi noo man waxuma lool de dañ naan la waxuma lool alors que moom xam na ne yow xam na ne xam na bu baax li ngay wax mais il fallait mu jaar fii pour mën a agsi sa question léegi nag gaa yi bari dañ naan non moom nag dafa mel ni ku def hors sujet moom ñu ngi ko laaj guy bi muy waxi Dakar hmm. alors que yow il fallait mu jaar ci Dakar bi man laa traité la sa guy loolu loolu tamit lu jara bàyyi xel la mooy bala nga ne dafa def hors sujet bàyyil ba mu daaneel ba pare ne la pare naa bu boobaa nga ne ko ah man nag dafa mel ni xëy na dañoo déggoowul mais lii laa bëggoon a laaj mais doo ñëw rek non non non man laajuma loolaa ah, Serigne non man man laajuma loolaa ah. xaw ma noo ko kiiwee non mais man waxuma loolu lii laa wax non dañ naan ko xëy na la ñoo déggool waaye la xëy na ni ma waxe moo leerul mais lii laa doon laaj mais tamit te tamit dafa bokk ci teggi nii tamit yoo xam ne kenn du dagg tamit Serigne buy wax kenn du ko couper jekke rek dagg ndax yow boo daggee man na am moom après muy wax ak yow ci leneen fa mu jóge mu fàtte ko trame bi ndax tamit waxtaan dafa am trame il suffit nga couper yu bari mën na ko man na man na fàtte sax fi mu yemoon am na tamit ñoo xam ne dañuy déglu mooy yow déconcentré nga leen après pour ñu suivre at retrouver le film day day jafe loolu mooy euh, masala yi nga xam ne ñoo aaju woon ci wàllu euh, hadis yooyu xam naa insha allah des na wala des na xadis bi na waaw bu anas boobu dama daw wala wala wala ma comme que benn la non kii defal ni programme la comme mën naa ko def tamit benn mu jeex defal ni nga programme léegi loolu moo doon euh, li aaj woon ci masala yi da euh, mooy li wax nii dafa am benn xadis boo xam ne mooy du mujj bi hmm. ndax xadiis bi mujj bi euh, comme que da doon wax ci day wax ci réparation ndab yi alors que xadiis yi ñu gis nii yëpp moom ci ndab yi mooy façon ndab yi nga xam ne man nañ ko utiliser yi ñu war na ak façon bu dee ndab yi nga xam ne selon kii moom ndab yi ak yi nga xam ne dañ leen a tere ndax seen bopp ak yooyu seen jëmm ci boppam yooyu yëpp doo ko wax yi ci des nag mooy façon ndab yooyu yëpp mu la wax bu nga ko amee bu dee problème da cay am léegi mooy dafa bënn wala dafa bëq wala dafa am problème dafa toj nan lañ koy préparer nan lañ koy réparer boobu moo doon xadiis bi mujj boobu nag dañ ne woon dañ koy ber insha allah mais waxtu yi baax baax waaw waaw léegi waaw wala ma kii ko benn non non non dëgg léegi sinon nit ñi buñ bu fekkente ne da nga. waaw ndax après masala yi des. ndax comme kon masala fiqh yi moo ci tegu. moo ci te yooyu ñoo gën a gudd. waaw. Euh, mooy yi nga xam ne ñoo aju nag ci pratique suñu pratique ci wàllu hadith yi lan lañ ci jànge yoo xamante ne léegi est ce que man bu ma génnee fii ñu servir man. ndab loo xam ne ci xaalis la wala ci or la est-ce que mën naa ko utiliser wala déet wala loo xamante ne nii dañ maa defal benn euh, ay cuuraay yooyu ci wàllu ci ndab yoo xam ne ci xaalis la wala ñu defal ma lekk ci yooyu est-ce que mën naa ci lekkam war ma ko utiliser ak yeneen yoo xamante ni day laal xaalis yooyu ak façon euh, ndab yi nga xam ne bu dul xaalis ak yooyu ci wàllu der sama cuir yi may sol est-ce que mën naa ci julli est-ce que baax naa jullee est-ce que baax naa sol est-ce que bu bu ma lii moom porc la wala boog ci euh, éléphant la deru éléphant la wala ay seen kii yi kiiwu éléphant yi corne yi est-ce que yu mel noonu ivoire yeeg yooyu yu mel noonu est-ce que mën naa leen utiliser yooyu mooy yi nga xam ne ñooy masala fiqh yi nga xam ne ñoo ciy tegu insha allah ndax heure bi xam naa dañuy bàyyi ba beneen yoon insha allah bu ko defee mu dugg ci bu soobee yàlla wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in waaw su fekkentoon dafa am ay kii question yoo xam te ne dañ ko bëggee loolu ah waaw yi yi am rapport de yi am rapport ak sujet bi nag moo ñu gënal sinon non déedéet dàqontewul ah dàqontewul mais amul ab di amul ab bismillah waaw man damay damay damay laaj ndax euh, damay dégg souvent ñuy wax euh, station di station di bàyyi ma xamay bari léegi ba bu woon xam naa léegi damay suñu alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala eh, maqaama ibrahim alayhi salatu wasalaam loolu expression la mooy dañu la station d'Ibrahim alayhi salatu wax la expression la bu ñu utiliser pour jublu ci booy eh, boo gisee kaaba gi Uh, zaadaha llahu tashrifan wa uh, dafa am xeer dafa am xeer boo xam ne daf fa nekk <coughs> bokkul ak pierre noire nag pierre noire bi ñuy dugal noonu bokkul ak boobu dafa am uh, mooy ci kaaba ji bu newee noonu am na benn genre lu mel ni stèle boo xam ne léegi daf ko def en or xaw ma lañ ko def lu jaune noonu ci biir foofu la liñ naan foofu lañ naan maqaam Ibrahim ndax maqaam Ibrahim ab xeer la xeer la boo xam ne xadiis bu nekk ci imaamul Buxaari bu Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bi muy nettali naka la yonent naka la Seydina Isma Ibrahima ak Ismaïl alayhi salaatu wassalaam tabaxe Kaaba bi dafa bokk nag pour résumer ndax dafa xaw a gudd mu ne dafa bokk bi muy tabax Kaaba bi euh, alayhi salaatu wassalaam dafa am xeer boo xam ne ci la doon taxaw xeer boobu nag bi mu ciy taxaw moom moom Seydina Ismaïl alayhi salaatu wasallam moo ko doon jëlali ay xeer ci gox bi noonu màkk ci xur wi di ko ëndil muy teg birig yi moom moom muy kii moom muy jëli xeer léegi nag ci xeer boobu mu doon taxaw ci la ay ci la marque tànkam nekk te xeer bi bokk na moo tax bi mu naan euh, bi mu naan fii ayatum bayyinaat maqaam Ibrahim bokk na ci taanu xeer boobu mooy bi mu ko bi mu doon tabax bu ñëwee bi mu ñëwee ba xam nga am na benn niveau boo xam ne boo fi àggee bu dee ci xeer nga taxaw affaire bi di yéeg soit nga wala nga am noo def mais xeer bi mais xeer bi doon yëkkati di ko toog muy teg ba ci te bi mu ci taxawee tànk yi da cee tànk yi da cee da kii woon xeer boobu nag moom la ñuy tudde maqaam Ibrahim te xeer bi dafa susoon ci kaaba ji dafa newoon ci kaaba gi dañoo susu woon nii mais bi nga xamante ne ujaaj yi dañoo bari xam nga lislaam l'islam duñ kiiwee ujaaj yi bari ta Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi mu gisee ne affaire bi day gêner pour ñuy wër tawaaf kaaba bi ci la ko dindi woon placé ko foofu mooy léegi fi nekk nga gis ne dafa nekk en face te loolu dafa bokk ci booy wër kaaba ji ñu naan la pour nga julli foofu moom sax la Seydina Omar radiyallahu ta'ala ne woon bi yi mu naan bokk na yoo xam ne dafa da ci dëppoo ak boromam da ci dëppoo ak moom Euh, radiyallahu ta'ala bokk na ci loolu ndax dañu wër kaaba gi mu ne yonent bi sallallahu mais akan mënuñu woon a jàppi maqaam Ibrahim bi def ko jullikaay yonent euh, suñu borom subhanahu wa ta'ala yónni Jibril wàcce aaya wattaxidu min maqaam Ibrahima musallan na ngeen ko jàppe euh, maqaam Ibrahim foofu ngeen jàppe ko ab jullikaay moo tax boo tawaafee bokk na ci boo tawaafee bare da ngay julli ñaari rakka foofu mais sauf léegi da nga naan ma est man foofu léegi dinaa ko man ndax bu dee nit ku nekk xame na ko ni ñu ko xamee ak ñiy aj si ni mu bëree nga foog ne man dinaa dix mille personnes dinañ ko xam ñoom ñëpp même ñu bëgg ko fa dañ naan la léegi foo ko def ci biir jumaa ji baax na même sax boo ko defee bu dee euh, da nga nekk heure yoo xam ne lañuy tere ku ci naafila comme ni nga xam ne noonu lañ ko jëlee ci naa Omar radiyallahu ta'ala nga xam ne mën nga ko julli feneen tamit fudul ko foofu nga xam ne mooy ñaari rakkaay tawaaf yi loolu daal la ñuy woowe maqaam Ibrahim mooy xeer boobu noonu nga xam ne bi mu ci taxawee alayhi salaatu wassalaam tànkam yu da cee marqué tànkam yu da cee newoon loolu la ñuy woowe maqaam Ibrahim wallahu ta'ala a'lam waaw léegi xam naa peut-être que euh, dafa am tamit peut-être benn affaire buy tax parfois mu koy laaj mm-hmm. mooy léeg-léeg ci yenn xisas yi mm-hmm. ci yenn histoire yi dañuy wax ne bi ma ñëwee nit yàlla yi par exemple bi ma ñëwee ba ci maqaam Ibrahim nangam mm-hmm. def ma julli yooyu nar souvent voilà léegi voilà loolu loolu loolu donc en fait ñu loolu day day tombeek rek ñuy nettali waale histoire ne ñoom biñ ñëwee Kaaba gi nangam foofu julli nañ fa tamit wala foofu noonu am na xew-xew bu leen fa fekk wala yu mel noonu ko voilà loolu la julli jot waaw non benn minute la ci def def dot na waaw xam naa